kon nag mu ngi noonu al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadiis ah mu ne waa muy xadis numéro trois cent dix-neuf mu ne waa an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu muttafaqun alayhi wa ma'na yunsa'a lahu fi atharihi an yu'akhkhara lahu fi ajalihi wa umrihi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi hadith numéro 319 mu ne waan Anas léegi nag pare na ci hadith bi mu jëlee woon ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu yi nga xam ne da leen a tegale woon léegi nag <coughs> mu ñëw ci beneen xaj mooy mais dina ñëwaat ci seydina abu hurayra dese naay xadiis buntu bi waaye mooy yi mu li tegale mu ne nag wa an anasin mu ngi jëlee xadiis bi ci seydina anas ibn malik ibn nadr ibn damdam radiyallahu anhu an na al-Madani mujj al-Basri Basra la mujj foofu lañ ko denc radiyallahu xaadimu rasulillah anna rasulallahi sallallahu ne ndawal yàlla li nee na man ahabba képp ku bëgg an yubsata lahu fi rizqi ñu yokkal ko yaatalal ko li nga xamante ne mooy wërsëgam wa yunsa'u lahu fi athari loolu imaamu Nawawi ne wa maana yunsa'u yunsa'u lahu fi athari mu ne ay yu axaru lahu fii ajali moo ñu yéex ko ci li nga xamante ne nii mooy ay <coughs> ak ak dundam wa umrihi ak àppam ak dundam mooy yonent borom bi daal di yokk aw fanam waaw yokk ay bésam ci kaw suuf mu ne ku bëgg loolu fal yasil rahima ku bëgg borom bi daal yaatalal la sa wërsëg te yokkalal la say say fan ah fal yasil rahima kooku na jokk mbokkam ah ga ah nit nit nit en général day bëgg bari wërsëg ba pare sax fan gudd loolu nag bon yeneen tubaab yi saa saa nag ku bëgg loolu del jox sa bopp ah. waaw loolu mooy kuy jox ko bopp yàlla bari defal la yooyu léegi Imaam An-Nawawi wax na la lool léegi nag hadith bi mu ne kon muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari wa al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo al imaamu al buxaari rahimahullahu taala moom kaddu yi nii moom moo ko solo moo ko indi ci kitaabul adabi baabu man busita lahu fi rizq bi silati rahim mu ne haddathana Yahya ibn Bukayr mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Bukayr ibn Bukayr ibn Abdillah muy <clears throat> Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr parce que maamoon lañ koy ci Yahya ibn Bukayr mais baay moo doon Abdallah Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana al-Layth mu ne ku ñu nettali moo al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahman al-Fahmi Abul-Harith al-Misri rahimahullahu ta'ala an Uqayl moo ko jëlee ci Uqayl ibn Khalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Khalid al-Qurashi rahimahullah al-Madani rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab moo ko jëlee ci Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab Abu Bakr al-Zuhri rahimahullahu ta'ala qala akhbarani Anas ibn Malik mu ne axbarani xabaara na ma anas ibn malik di anas ibn malik ibn nadr ibn damdam ibn zayd ibn haram ibn jundub ibn amir ibn wanm ibn adi ibn najjar al ansari najjari abu hamza radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu noonu la ko al imaamu muslim rahimahullahu ta'ala no imaamu Buxaari nii la ko indee kanta al imaamu al Buxaari al imaamu al al imaamu al imaamu al uh, Muslim rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa moom mu ne haddasanii haddasanii kitaabul birri was-silati wal aadaabi baabu silati rahmi wa tahriimi qati'atihaa mu ne haddasanii Harmala ibn Yahyaa at-Tujiibi mu ne nettali ma Harmala ibn Yahyaa at-Tujiibi de Harmala ibn Yahyaa ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imraan Eh, eh, at-Tujiibi Abu Hafs al-Misri yu àndandoo imaamu Shaafi'i qaala mu ne axbaranaa nettali nañu ibn Wahb Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fahmi al-Misri yu taalibu imaamu Maalik qaala mu ne axbaranii Yuunus mu ne nettali Yuunus muy Yuunus ibn Yaziid ibn Abi Najjaad al-Ayli rahimahullahu ta'aala an Ibn Shihaab moo ko jëlee ci Ibn Shihaab wax nañ ko sànq az-Zuhri rahimahullahu ta'aala kon ibnu Shihab Yunus an ibnu Shihab an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man sarrahu an yubsata alayhi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimahu nii la ko imaamu Muslim ande moom dane man sarrahu nga xam nga imaam eh, lii imaamu Nawawi ande man ahabba wax naa la moom la imaam al-Bukhari wax kanta imaam Muslim foofu dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane man sarrahu mooy ku ko ku ko ku mu neex ku bëgg ku ku bëgg mu bégloo la képp ku bégloo li affaire bii ku bëgg borom bi an yubsata alayhi rizquhu mooy mu yaatalal la sa wërsëg aw yunsa wala mu yokkal la fi atharihi mooy sa sa guddal sa fan ci kaw suuf fal yasil na jokk rahimahu mbokkam nii la ko al imaamu euh, al mu muslim rahimahullahu taala daal di soloowe léegi kon léegi est wax na al imaamu Ahmad wala soloo na ko na ko naan al imaam Abu Dawud rahmatullahi alayhima léegi kon xadis bi nii lëkkaale bunt biñ nekk muy jokk mbokk rafetal ci sa ñaari waajur di jokk mbokk mooy kene jokk mbokk ndeke day tax mbir la moo xam ne day waral borom bi daal di yaatal sa wërsëg waaye yokk sa fan nga nekk koo xam ne da ngay gudd fan léegi nag boroom xam-xam yi dañu wute mais mais loolu ça veut dire quoi gudd fan parce que fan yi nit ki li mu war a dund ci yoon yàlla bind na koo pare nee na moom képp ko dund ku nekk moom la nga war a dund xam na ko ilaa ajalin musamma ba délai boo xam ne boroom bi bind na ko nekk yow de toute façon ci gisoon nañ xadiis bi Mawlaana Ibnu Mas'ud bi mu ne yonent bi alayhi salaam nee na bokk na ci ñeent yi nga xam ne dañ koy bind te nit ki mu ngi ci biiru ndayam bokk na ci mais ñaata lay dund léegi kon nan la yonent bi alayhi salaam wax ne fii bu dee dangaa ngaa kuy jokk mbokk borom bi lay guddal sa fan. léegi borom xam-xam yi rahmatullahi ñu wax lii ne ñenn ñi ne non mooy euh, fan yi du fan yu gudd comme nga waroon a dund 40 ans nga jokk mbokk mu yokkal la ci déedéet. am ñu wax loolu ne mooy da ciy def barke comme si yow même boo génnee àddina day mel ni da ngay tellement mooy sa li nga def lu baax dafiy def ñu lay tudd saa su ne mel ni yaa ngi fi comme Imaamu Nawawi yi nit ñu baax ñi fi newoon tous les jours ñu di tudd tous ngi dégg naa Imaamul Bukhari Imaam Muslim finalement yow boo yàggee dégg loolu la ñoo xam doo ne doo doo mën a ne mais dafa mel ni da am benn affinité benn. lien bu dox sa diggante ñoom te pourtant masoo leen a gis ñu ne loolu nag loolu borom bi day def barke ci sa dund ba yow même boo fi jógee day mel ni yaa ngi fi comme li woykatu arab bi naan wax zikruka ba'dal mawti umrun sani te tudd gi ñu lay tudd ci lu baax ginnaaw boo génnee àddina beneen façon dund la booy dund am ñu wax loolu am ñu ne non loolu lii ngeen wax dëgg la mais mooy borom bu yonent nay saa saa bu ne ku bëgg borom bi yaatal la sa wërsëg waaye it yokk sa fan loolu mooy parce que ñaar am mooy li suñu borom naan yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab borom bi na ne borom bi mooy effacer lu ko neex di saxal lu ko neex te ci moom la ndayu téere yi nekk ñoo ñu ne loolu lan la mooy borom bi dafa def lenn mooy ummul kitab di ndayu téere yi moom lañ naan la fii tam nekk ci la table bien gardée foofu lépp lu fa yàlla bind loolu du soppeeku. alors que am na yeneeni registre yu am yoo xam ne boroom bi da bind lu mën a dal nit mais foofu yooyu mën na soppeeku te malaaka yi léeg-léeg yooyu la ñuy yor yooyu la am accès bu ko defee borom bi mën na def day def ne diw mii de comme ñu ne monsieur X bu ñu exemple boobu borom bi defal na ko ne quarante ans par exemple lay dund waaye bu bu bu jokkee ay mbokkam dinaa ko ci yokkal juróomi at. léegi sauf que juróomi at yooyu muy yokk est-ce dina ko def ba muy am cinquante cinq ans de plus wala du ko def ba du ko am loolu mooy dëppoog li nekk ci umul kitaab umul kitaab moom la fa ne mooy borom bi bu doon def bi na quarante cinq lay am mais malaaka yi liñ yor ñoom liñ gis mooy ñu gis ne quarante ans la mooy kooku de toute façon dina jokk mbokkam ba borom bi dollil ko luy dëppoog la nekk ci umul kitaab ndayu téere yi ñu ne loolu la nag loolu la borom loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax nit ki bu jokkee mbokkam bu ko defee loolu boroom bi day dëppook la mu ne ndax xam na ne est ki dina ko defam déet ku mu koo xam ne dogal ne ci yow ne di nga ko def moom mu defal la la nga ne la yow lii ngay dund sauf que nag nit ñi dañuy yaakaar léeg-léeg nag moo tax léeg-léeg nit ñi di juum nit ñoo xam ne borom bi da leen di wan benn ci registre yooyu ñu gis ne diw mii lii saa cinquante ans lay dund mais du jekki dem waa ji am cinquante ans dépasse cinquante ans yi alors que man li ma gis leer na ma ne loolu du ay caaxaan quoi waaye cinquante ans laa gis nekkate moom li mu gis dëgg la de mais sauf que moom gisul umul kitab waa ji booba yu mel nii la def mooy jokk bokk ak yu mel noonu nga xam ne day tax borom bi yokk ko te bu boobaa day dëppook lu mu bindoon ne dina ko def wala du ko def ñu ne nag loolu la kon eh, eh, eh, fii nii yonent bi sallallahu alayhi dañuy war ne dafa jokk mbokk nit ki nga xam ne sax moom dem na parce nga ne nit ki defal sans benn loo xam ne du ci benn intere daa xaw a jax <laughs> mooy bu ci am benn yéene dara waaw mooy le fait que bu ñu la nee ah saa yi jokk mbokk day tax nga am wërsëg de sa wërsëg dina yaatu waaw waaye sa fan yi day gudd xam nga ñaar yooyu nit ñépp ko bëgg comme niñ ko waxoon sànq mooy di am alal ju bari waaye di gën a dund sinon bu dee da am alal dund dund lu gàtt ñu bari dañ naa ah loolu de moom léeg-léeg sax mu dund dund gudd gu sax. te aw ma alal sax moom mu koy gënal <laughs> léegi ñaar yooyu yëpp mu ne nag booy jokk mbokk nag loolu dala koy may <coughs> boroom bi dalay may lool mu ne ku bëgg woo rek na def lii kon yoon waa gi noonu léegi <coughs> kon euh, euh, bu mujj bi xadiis bi nga xam ne moo mujj du ñu ci taxaw parce que xadiis bii nii gisoon nañ ko dañ koy jàng kese après jàll xadiis mooy numéro trois cent vingt ñetti téeméer ak ñaar fukk mu ne wa anhu radiyallahu anhu mooy Seydina Anas annahu qaala kaana abu talhata akthara al-ansaari bil-madiinati maalan min naxl wa kaana ahabbu amwaalihi ilayhi bayruhaa wa kaanat mustaqbilata al-masjidi wa kaana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yadxuluhaa yadxuluhaa wa yashrabu min maa'in fiihaa tayyib falammaa nazalat haadihi al-aaya lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun qaala abuu talhata radiyallaahu anhu qaama abuu talhata ilaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallaahi inna allaaha tabaaraka wa ta'aalaa yaquulu lan tanaalul birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun wa inna ahabba maalii ilayya bayruhaa wa innahaa sadaqatun lillaahi ta'aalaa arjuu birrahaa wa duxurahaa inda allaahi ta'aalaa fada'haa yaa rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam haysu araaka allaah faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam baxil zaalika maalun raabih zaalika maalun raabih wa qad sami'tu maa qulta wa innii araa an taj'alahaa fil aqrabiin faqaala abuu talhata radiyallaahu anhu af'alu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqasamahaa abuu talhata fii aqaaribihi wa banii ammihi muttafaqun alayhi wa sabaqa bayaanu alfaadihi fi baabil infaaqi mimmaa yuhibb kon hadis bii la indi mu ne kon wa an wa anhu mu ngi jëlee hadis bii ci Seyna Abu Talha ba léegi non Seyna Anas Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala mu ne nee na kaana nekkoon na Abu Talha mooy Abu Talha. Euh, al ansaar yi nekkoon bàyyi jiitleem loolu waxoon nañu ko mooy Abu Talha mi moo mujjoon denc eh, yaayam bi yaay Ummu Sulaym waaw ah, moom moo ko moom moo ko dencoon ginnaaw bi nga xam ne moom Seydina Anas ibn Malik waxoon nañ la Malik moom eh, dane woon bëggul nekk yonent bari saa saam ci dëkk bi dem Sham fala alko léegi mu ne moom dafa nekkoon Euh, aksara al ansaari bil madinati maalan waaw Medina yëpp moo fëpp alal min nax la ci wàllu tàndarma alal doo dooy euro ki dalasee ki ay français fa kese mais mooy ay bien ay tooli tooli tàndarma moo ko fa ëppale woon mu ne wa kaana ahabbu amwaalihi alalam ji ba mu gënoon a sopp mooy ba ne woon bayruha bërëb boobu benn euh, sit la bu nekk foofu mu ne wa kaana mustaqbilatal masjidi dafa jàkkaarloo woon tool bi ak jàkkaay yonent bi alayhi salaam wa kaana mu ne nekkoon na rasulullahi nawal yàlla li nag sallallahu alayhi wa sallam yadxuluha doon dugg ci tool bi wa yashrabu min ma'in fiha tayyib doon naan ndax dañu amoon ndox mu neex bu amoon ci teen bi te temps yooyu mooy Medina ndox dafa ñànk dafa nekkoon lu jafe am mais teen boobu ndoxam moom ndox mu neex la amoon mu ne dara ci doon naan falamma nazalat hadhihi bi aaya bi nekk suuratu Ali Imran aaya 92 wàccee borom bi naan lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yëg leen ne du ngeen jote dëgg-dëgg yiiw mbaax lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen gën a bëgg waaw loolu taxawoon nañ ci que ne dépense bu gën boo ñëwee bay joxe mooy ci li nga gën bëgg ngay joxe woon nañ la doo bàyyi ba sa façon yére yi nga xam ne yow nee nga am nga kersaay jënd te ñu la koy gisee parce que bon ruus naa nag di génn ñu may gis ak yére yi ba pare nga ne lool ngay joxe waaw duñ la ne doo ci am dara mais boobu nekkul li gën mu ne nag li gën du ngeen jote dëgg-dëgg mbaax lu dul ngeen di saraxe ci li ngeen gën a bëgg mu ne nag bi aaya boobu wàccee qaama Abu Talha te sama baay jiit la di Abu Talha Zayd ibn Sahl al-Ansari radiyallahu anhu daal di jóg dem ila rasulillahi dem ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna allaha mu ne ko borom bi nga xam ne barkeel na te kawe na nee na lan biir birra du ngeen joti dëgg-dëgg mbaax hatta lu dul tunfiqu ngeen di dépenser mimma tuhibbun ci li ngeen gën a bëgg ci alal li ngeen yor te gën koo bëgg ci lool ngeen di jël waxuñ ngi jël ñëpp joxe non non non loolu gisoon nañ ko rek saa saa nee na booy def tàmbaleel sa bopp ginnaaw gi sa njaboot ginnaaw gi ñi la gën jege waxuñ na yow nga joxe mbir yi ba pare dëkk waraakaana di yalwaan loolu moom waaw <laughs> te boobu gisoon nañ li salit defoon <laughs> waa ji yonent fay saa saam saraxoon yére bi <laughs> ajjuma ji jot ñëwaat moom dafa ñëw yére yim sol di boppam dafa ñàkk ba yére yim sol yonent fay saa saam xam ne na kiiwul mu ne nañ mu ne nañ saraxe gaa yi sarax ko yonent way saasaam jël yére jox ko mu jël beneen àjjuma bi ñuy wax kan mooy sarax mu nar a joxe yére bi <laughs> bi mu yor yonent way saasaam mer <laughs> waaw mu ne wa inna ahabba te bi gën a sopp maal yi ci sama alal man abu ilayya ci man abu bayru bayruha mooy tool boobu wa innaha te tool boobu sadaqatun lillahi taala def naa ko sarax ngir yàlla mi nga xam ne moo kawe arju di am yaakaar birraha mbaaxam nga cay tukkee wa duxuraha ak la cay jóge ngeen de ñu dencal ma ko ba ëllëg indallahi fa yàlla taala mi kawe mu ne ko fa daaha def ko ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam haytu arata allah fu la yàlla wan rek fa qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne baxin baxin gisoon nañ ko <laughs> mooy wax boo yéemu ci loo xam ne boo gisee loo xamante ne nii lu rafet la wala lu baax la zalika loolee maalun alal la raabih bu tonawu bu bénéfice wu zalika maalun raabih wax ko ñaari yoon wa qad sami'tu ma qulta dégg naa li nga wax wa inni man rasulullah li ma gis nag mooy ala ah, gis naa ne an taj'alaha nga def ko fil aqrabin mooy dépassé ko ci sa way jege ñaale yi fa qaala abu talha sayna abu talha ne af'alu ya rasulullah dinaa def loolu yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fa mu di mu daal di koy séddale abu talha fii aqaribihi ci mbokkam yi wa bani ammi ak doomi bàyyi ci xam yi mu ne muttafaqun alayhi hadis bi imam al-bukhari ko imaamu An-Nawawi mu ne rahimahullah wa sabaqa bayaanu alfaaz lii nag jiitu woon na leeral kaddu hadis bii fil baabi fii baabil infaaq bunt ba ma defoon tuddalu ko al infaaq dépenser mimma yuhibbu ci li nga xam ne moom nga sopp wa minal jayyid ak lu rafet booy dépenser booy yor loolu bunt ba moo doon buntu 37. garab numéro 37 te hadis bi mooy hadis ba mu fa njëkkoon indi mooy hadis numéro 297 kon nag way lañu fa waxoon ne loolu moom bu ñu ci àggee.